gisoon nañu ci jataay bi ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci jàngat yi ñuy jële ci ghazwatu Xaybar te xewoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu ci suñu waxtaan wi weesu li nga xam ne moo jëloon moo jëmoon ci wàllu idda al istibra dañu tudde woon yépp idda waaye kiy tënj dañ naan al ihdaad mooy ki ndaw siy tënj mais dafa am àpp bu mu war xaar muy 4 mois 10 jours gisoon nañ istibra'u sabyi qabla wat'iha li yonent bi alayhi salaatu wa digle woon ne kenn daganul ci ku gëm kenn ku gëm yàlla ak bés pénc bi muy joteeg prisonnière de guerre yi nga xam ne ci paaram la bokk xatta yestabri aha ba kera muy def de telle sorte assuré wu que ne ndaw soosu ëmbul te gisoon nañ ne niñ koy xamee mooy bu dee ne ku ëmb la mooy fekk mu wasin comme nim tere woon an wat il xubala wala muy koo xam ne bu gisee mbaax benn yoon ci yooyu gisande woon gisoon nañ ci ay masala guddaloon nañ ci gisaale woon iddaay ku ñu fase ñeenti cas yi possible waxaale woon nañ sax ki nga xam ne nikaahu shubha boo bale waxoon nañ ay mbiram ak nan lay demee voilà voilà bi ma fàtte woon keroog mooy almafqudu shar'an kal ma'dumi hissan voilà bi ñuy wax ci affaire doomu ndax doomu njaaloo bi non pas doomu njaaloo ndax waa doomu njaaloo bi est day donn kii ñu ne mooy bàyyam même bu dee ne dañoo def ay test ADN sax mu ñu ne moom la ndax da koy donn mbir mi nekkul sharia du ne da dana kii juru ko moo tax na nekk baay naturel am mais du baay charia mooy charan buur yàlla reconnaîtrewul doom filiation boobu kon almafquudu charan loo xam ne ci charia dafa impossible moo nekk mooy ne reconnaître ko amu ci amu ci boo ñëwoon di laaj charia naan ko diw moom mooy baayu diw te bokkul ci ñi ñu maye loolu du possible parce que lan ndax moom moo moo moo moo jote woon ak yaayam bam ci ci ci am po ba ba ba yaay ji jëla ci ëmb ca la kii ñu naan kii mooy baayam charian xam reconnaîtreul doom jooju que kii mooy baayam comme que dafa ñàkk ci charian moo ci existe ci ci ci ci la la vie réelle c'est comme si existewul mooy du ci bàyyi xel sauf que du tee ñu ñu koy taxawu di ko jàppale moom gone googu waa ji mën na ko jàppale yooyu mais suuf ko du ko doon voilà kon ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañu pare ci loolu gisoon nañ ñu nekk ba léegi ci yi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam da koo tere woon keroog xaybar gisoon nañ ñu ngi woon ci xadiis seydna abdullah ibn no muhammad ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi wa nabi bi mu ne woon wa xaddatani abdullah bni abi najiix an makxuulin raxmatullahi alayhima anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaahum yawma'idin an arba'a ityaanil xubaala mina sabaaya wa an aklil ximaaril ahli wa an akli kulli dhi naabin min as-sibaa' wa an bay'il maghanim hatta tuqsam aw tuqassam kon imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi wa an abiihi mu ne xaddatani nettali na suñu sëriñ sama sëriñ di abdallah di doomi ku ñuy waabuy najeex an Makxuul mu jële ci Makxuul raxmatullaahi alayhim mu ne anna rasuulallahi ndaka ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama nahaahum yowma id mu ne keroog Xaybar daleena tere an arba'in ci ñeent bi ci njëkk mooy ityaanil xubaala min assabaaya mooy dikke la ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ëmb te bokk ci prisonnière di guerre yi di sëyëg ñoom wa an aklil ximaari lahli bokk na deuxième li leen tere mooy lekk li nga xam ne mooy mbaamu sëf mbaam sëf mbaamu koju kër yi wa an akli di naabin min assibaa ak lépp lekk lépp loo xamante ne ni dafa am ay seel bokk ci li nga xamante ne mooy feneen yi mu ne wa an bay'il maghanimi hatta tuqassam ak di jaay li nga xam ne mooy butin de guerre bi avant ñu koy séddale te ci beneen xadis bi la wax lu mel noonu tamit la wax lim ne laa yaxillu limri in yuminu billahi wal yawmil axiri an yabi'a maghnaman hatta yuqassam kene daganul ci benn nit boo xam ne gëm na buur yàlla ak bis pénc muy jaay butin de guerre bi am lu mu ci jël di ko jaay fekk séddaleeguñ ko tey loolu lañuy gis moom lañuy gis nii loolu mooy la mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo dafa xaramal butin de guerre ñu dem ci guerre lañu fay jële màng mi am kenn même bu dee participer na ci guerre bi laata ñuy séddale màng mi moom mu am lu ci jël parce que nee na dafa soxla xaalis dem di ko jaayi te séddalee guñ ko loolu la alayhi salaatu wassalaam tere même bu dee paaram a ngi ci moom te même bu dee li mu jël li mu jël di ko jaay moo dina tuuti paar bi mu ci am même loolu noonu dafa xaram même loolu dafa xaram moo tax moo tax gis nañ kan histoire kan ki mu ne shiraakun aw shiraakeeni min naas ak ki nga xam ne dañ ne hani am lahu bil janna hani an lahu bil bi bi shahaada comme liñ ko gisee ci nettali histoire bi mi'dam jaamam boobu eh, nga xamante ne ni midam midam nga xam ne xoolal moom li ko dal jaamu yonent boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne keroog bi ñu jógee xaybar di jege waadul xuraa agsi la leen gaa yi lancer ay flèche mu jaari ci faatu nit ñi ne hani an lahu bi shahaada waay waay bienvenue waay pour moom ci ci ci dara yaay martyr mu am alayhi salaatu wassalaam ne kallaa inna shamlata allati axadatha yawma xaybar la tashta'ilu alayhi naara mu ne gis nga yére ba mu jëloon mbalaan mu diis moo ma ne mu jëloon talam tusibhal maqaasim te séddalee guñu ko woon la tashta'ilu waat naa ne mooy lakk ci kawam ci alayhi naaran safara tey am ku jóge na la dégg lool daw tiit indi aw dàll mu fa jële woon jàpp mbar mi ne ko lii mu ne ko shiraakun aw shiraakaani min mbar wala ñaari mbar ci li nga xam ne mooy safara mooy gis nga gravité wu kon ndax loo xam ne nit ñi dañoo ñëw jaay ci seen bakkan ñëw bakkan yi di rot ñuy rey fa yuqtaluuna wa yaqtuluun ñuy rey ñu leen di rey ba ñu yàlla def ñu am ndam lañu fa jële ñiy blessé même bu dee ci ñoom nga bokkoon nga daal di ciy jël di ko jaay loolu minal kabaa'ir bokk na ci bàkkaar yi gën a te li koy wane mooy day man la dugal boroom mu koy ay def safara di ko lakk ak lu mu doon doon jullit bu ko yàlla jéggalu allahu akbar moo tax imaam ibn al bu ñëwaatee ci moom li mu wax mu ne wa minha mooy lii nii lii ñuy wax ni bokk na ci ahkaamul fiqhiya yi nga xam ne moom la ñuy jànge ci ghazwatu xaybar bul fàtte ne noonu la tudde woon li nga xam ne mooy chapitre boobu faslun fi ma kaana fi ghazwati xaybara min al ahkaamil fiqhiya mu ne faslun chapitre ngi fii ma kaana fi ghazwati xaybar ci li nga xam ne moo doon ghazwatu xaybar min al ahkaam al fiqhiyya ci àtte yi nga xam ne ay kojug fiq lañu moom imaam ibn al qayyim al jawziya ci az-zaad zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa minha bokk na kon ci masaa'il fiqhiyya yooyu ñu fiy jële anna man axada min al ghanimati shay'an qabla qismatiha lam yamlikha mu ne bokk na liñ ciy jàng kene képp koo xam ne dafa jël ci màng mi ci butin de guerre bi dara laata ñu koy séddale kooku loolu mu jël moomu ko wa in kaana duuna même bu nee ne li mu jël moo gën a néew moom bu ñu ko départagé woon liñ ciy am mooy par exemple bu doon bu ñu ko départagé woon moom dina am vingt moom li mu jël laata ñu koy départager muy deux parts loolu noonu moomu ko talu xaram la ci moom voilà wa annahu innama yamlikuhu bil qisma li am ba des mooy lenn rekk la ko mën a moome mooy bu dee séddal nañ ko bañ jox ko wàllam mu ne wa lihaada qaala fi saaxibi shamlati allati ghallaha innaha tashta'ilu alayhi naara mu ne looloo tax mu wax ki nga xam ne moo jëloon mbalaan moo mëne muy am mu ne moom innaha dëgg-dëgg la mu jëloon moo tax la tashta'ilu day lakk ci kawam tey naaram safara mu wax li saa li saaxibi shiraaki ka nga xamante ne moo jëloon la nga xam ne mooy mbaru dàll ma mu ne ko shiraakun min naar waaw kon gis nga waaye lii waxoon nañ la wuute nag yi nga xam ne mooy yu ñu mën a lekk la yu gaaw a périssable lool bu ko nit ki soxlaa lekk ko lool loolu wàññiwu ko dara comme seydna abdallah ibn mughaffal radiyallahu taala anhu wa ardaa moom gis nañ ne dafa am lu mu ci jël moo tax imaam ibn al qayyim ba pare mu ne wa minha man nag lii may wax nii li muy wax mooy ne topp ma moom euh, successivement li mu wax mooy topp mu wax benn ñaar déedéet voilà pour boo demee di vérifier mooy di fa fekk yépp mais du damaa topp ala bu bii jeexee un deux trois non mu ne wa minha bokk na ci annahu yajuuzu li ahaadil jayshi ida wajada ta'aaman an ya'kulahu wala yuxammisuhu kama axada abdullah ibn mughaffal jiraabu shahmi alladi dulliya yawmal yow yawma xaybara waxtassa bihi bi mahdari nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokk na nag ci liñ cay pour nga maye nga def distinguo entre li ñu jóge léegi ak bii mu ne possible na kenn ci waa ci ci kenn ci armée bi bu trouver lekk lekk goo xam ne ci butin de guerre la bokk te mu aajowoo ko mu lekk ko mu jël ko lekk ko sans mu xar ñu koy départager mu ne kem ni nga xam ne comme ni Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di def ak récipient boobu nga xam dafa defoon graisse gi jël yenn waa ji sàddi woon te jële woon ko foofu la ci xusuuna Xaybara te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu koy jël yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis na ko gis nañ ci yenn riwaay mu ne ki nga xam ne mooy toppatoom butin de guerre bi bi mu ñu gisee mu jël ko mu koy xëccoog moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana ko bàyyi koog moom mu bàyyi ko mu daal di koy lekk moo tax loolu la mooy bu dee yu gaaw périssable yi ak yi nga xam ne dañ koy lekk ak yooyu yooyu garaawul mais lu mel ni ay dàll ab montre ak yu mel noonu ab iPhone walla ay ay yooyu ñoo garaaw ay jumelle nga jël leen te séddale googuñ ko loolu moom mooy dafa xaraam ci kooku léegi imagineel imagineel loolu mooy lan xam nga loolu la ñuy woo alxuluul alxulul mooy al axdu min al ganimati qabla an tuqsam mooy jël dara ci butin de guerre bi laata ñu koy séddale loolu mooy alxulul te gisoon nañ ne alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi ne seydna abdullah ibn umar nekk inda saxiixi imaam muslim te mooy premier xadis bu sunan tirmidi laa salaata non lawi laa salaata bi geyri tahuur wala sadaqatan min ghulul dama ne woon am na bu ma ko doon naan laa laa tuqbalu salaat non laa salaata pas laa tuqbalu salaatu bi ghayri wudu non laa salaata bi ghayri tahuur wala sadaqata min ghulul seydina mooy premier xadis bi nekk ci sunani imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi xadis boobu imaam Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn raxmatullaahi alayhi moom daal dina koy solo yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne laa salaata bi geyri tahuur julli amut julli joo xam ne laab amu ci àndu ci jiituwu ko julli joo mooy kontu laa salaata mooy da koy dàq dàq possibilité julli am lool di tekkiwul ne mooy da koy tere laa boobu naafiya la naahiya la day dàq possibilité julli gu yàllay compter gu sariya di compter goo xam ne waa gi da koo tey toog jàppul ñëw taxaw di julli kooku looloo kooku lool mu def sax am sànjum yàlla la ciy jële xam nga waxoon naa la ci loolu ne am na sax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme ni imaam al-Lakhdari wax même bu dee loolu lu néew la te loolu avis boo xam ne dañ koo noot insha allah mooy que ne ku jàpp ñëw julli te tay ko noo koo xam ne jàppul amul laab mu ñëw julli te tey ko kooku safara la jëm walla iyaazu billaah mooy kii yéeféer la bokk yéeféer la walla iyaazu billaah mooy kon mooy c'est possible nga gis benn nit du laa salaata mooy loolu existé wul ndax fii man nga gis nit ab charlatan bu taxaw di julli te dara amul jàpp mais mooy loolu yàlla kontu ko waaye mu ne wala sadaqata min ghulul min ghulul te amul saraxe di jaayu bu mbaax ci alal joo xam ne lewut alal joo jële ci butin de guerre bu ñu séddalegeewul nga koy saraxe loolu mook nee na yem waaye alal joo xam ne ci luubal la jóge nga koy saraxe mook neen moo yem voilà mook jëlim saw di ci jàpp ay tuur ndox di ci jàpp ñoo yem du ko yokk lu dul lu xaraam kon ñu gis yonent bi alayhi salaam à travers li nga xam ne moom la doxalee jaama jaamam bi ah dañ ciy gise ne kon tere gi nga xam ne moom la tere li nga xam ne mooy alxulul ndax kat midaam midaam kat wax dëgg la mu jëloon moo ko topp waaw te ce qui est grave mooy le fait loolu moo tax muy lakk safara mooy képp koo xam ne kon yow ci corruption alal yu lewul yooyu ngay ngay ngay dunde nga ciy nekk kooku bu ko yàlla jéggalul bu deewee direct safara la jëm direct waaw waaw akbar kon gis ngeen possible ay pot de vin wax pot de vin yeeg dessous de table gravité gi ci ne mooy alal joo xam ne lewul ndax inna allaha laa yaqbalu illa tayyiba ndax buur yàlla de ku teey la du nangu lu dul lu teey te lool mooy xutbu raxa mooy lekk lu dagan comme li suñu sëriñ nettali naan Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu loolu la doon loolu lay wax loolu la doon wax këne mooy xutbu raxa mooy li ngay lekk li ngay mooy mooy li ngay li ngay dunde loolu mooy point central bi nga xam ne yow sax njaamu yàlla ci est ci la dépendre mooy yow te lool la yonent bi alei sam wax ci xadis bi ñu wax sànq buur yàlla du du ku teey la du nangu lu dul lu teey te lu tudde woon waaja nga xamante ne nii moos da doon moom dafa remplir condition yi nga xam ne ngir nang yépp ngir nangu ñaan la waaye comme que wamal basuhu xaram li muy sol dafa xaram wa mashrabuhu xaraam li muy naan dafa xaram wa makaluhu li muy lekk dafa xaraam wa ghudhiya bil xaraam léppam xaraam yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa anna yustajaabu la ana kii nan lañ koy nangule moo tax bariwaay na ci ñun kuy ñaan say ñaan àggul fenn dara taxul lenn kese la mooy li ngay dunde moo daganul walla iyaadu billaah moo tax jamono la joo xam ne képp koo xamante ne dala ne képp laa wax mooy sëriñ diw ak bàyyi may diw ak bàyyi may wàllu yu bi gën mag ak surtout wàllu yu bi gën mag laaj baayam ab mooy ku nekk ak yooyu yëpp tekkiwu ci dara képp ku la ne képp ku la ne ku fiy seet àddina bii ñu ne ku fiy seet lu dagan doo dund boo ko ñemee ne ko anta min akdabin naas wallahi maa la ko wax képp ku la wax loolu boo ko ñemee nee ko yow bokk nga ci ñi dàqa nar ci suuf ci kaw suuf ci nit ñi ndax buur yàlla mi nga xam ne wa moo ne wa sax lakum maa fi samaawaati wa maa fi l ardi jami'an min man maa leen tàggatal yéen sama jaam yi maa fi samaawaati li ci asamaan yépp wa maa fi ardi ak li ci suuf yépp jami'an mbooleen seen minhu tukkee ci man borom bi man tàggatal leen ko yu dagan yi nga xam ne baax na ko keroog gisoo bi ñuy wax affaire yan yan animal ak yan lekk leen ñoo dagana lekkam déet mais est que dañoo dañ doon lim li dagana lekk déedéet dañ doon lim nag li xaraama lekk ndax yooyu man nañ leen a wàññi mën nañ leen a takk alors que yi nga xam ne ñoo dagan kenn mënu leen a takk wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñu boroom nee na bu ngeen doon compter xéewalu yàlla yi non seulement manu ngeen koo compter mais manu ngeen koo takk yàlla yi comme suuratu fin suuratu ah, kii rek Kahfi qul law anna euh, law kaana al baxru midaadan li kalimaati rabbi la nafida al baxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jiinaa bi mislihi madada xéewalu yàlla yi tamit noonu la mel ci ñun xéewalu yàlla yi amul fu tàmbali amul fu yem ndax ci mu jóge la moom borom bi comme tàmbali amul fu mu yem lépp lu ci tukkee bi fu moom amul fu tàmbali amul fu mu yem voilà dafa absolu xéewal yooyu nag mu ñu defal mu absolu nga xam ne ñun man nañ cee nuur waxuma la depuis suñu maam aadama alayhi salaam ba dernier ñun ki mu jógee na àddina buñ jëlaatoon set yu toll noonu général ñoo ñépp mën nañu fee ci xéewalu yàlla te te duñ ko wàññi comme ni nga xamante ne toq ndox boo xam ne bu ñu jëlee ci ndox mu waddaat ci biir waaw te loolu loolu xam nga yeneen time alay saab saam wax na lool suñu boroom wax na ko ci xadiisul qudsi bi yaa yi law anna awwalakum wa aaxirakum wa insakum wa jinnakum mu ne ñoom ñi dañoo dajaloo ci benn suuf ñaan ma ma may leen loolu maa nafidat loolu wàññiwu ma dara comme si amoon lu may wàññi day mel ni toq ndox boo jële géej géej gi nga dem océan bi jëlu puso capp ko ci géej gi toq boobu di kii bu amoon dara lu may wàññi ci lépp lépp ngeen daje woon ci benn suuf ñaan ma ma may leen du wàññi lenn comme si nga jëloon toq ab puso jam ko ci géej gi yëkkati ko mu waddaat toq boobu di wadd loolu wàññi ne géej gi dara te fa buur yàlla moo gën a garaaw lool lool misaal la rek ngir daal di koy jegeñal suñu xel yi waa léegi naka la buur yàlla defe loolu lépp ñun am nit mën a taxaw di la gëmloo ne la fii ku fi nara ku fiy xaar walla di seet lu dagan doo dund kooku naafiq la mooy waxi naafiq la la loolu wax ji ci boppam waxu naa féq la bu dee ne ku xam la bu dee ne ku xam la moom naafiq pire la bu dee ku xam féq pire la bu dee ku xamul nag foofu moo gën a garaaw waaw ida kunta tadri ida kunta la tadri fa tilka musibatun fa in kunta tadri nag fal musibatu azam bu xamul kooku garaaw na ndax mu ngi wax lum xamul mais bu xamee di wax foofu moo gën a tee garaaw kooku naafiq pire la moo tax yow bul xool ki ko wax ku man di doon fii yàlla xam nga bii passé inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy ñun ci buur yàlla lañ jóge moo ñu moom te ci moom lañuy dellu bu fi nangoo doon jaamu kenn nangu la doon jaamu si yàlla koy topp ku ne ne yàlla tax waaye bu jëmmu nit ki kese tax xoolal à travers moom yàlla mi nga booleeg moom waaye bu dul lool jarul la toppee ah bu dul lool lool jarul kenn di topp kenn jarul kenn di topp kenn yàlla rekk lañ ciy xool mais bu dul lool jarul kon bu la kenn wax loolool ngay gëm lekk lu xaraam mooy nga jël avec gravité bi loolu dafa ëpp dafa ëpp sax xelu doomu aadama dafa ëpp xelu doomu aadama te bari na ci nit ñi te loolu du échelle nit rek mais échelle réew nga gis réew yoo xam ne dañoo kale duñ dem fenn te yoo yooyoo leen kale yooyoo leen kale xam nga gars yi dañuy toog Afrique di ñee tubaab yi mais tubaab yi xam nga ni demal seen gouvernement bu nekk nga xool ni muy doxe mais c'est l'enfer c'est l'enfer xoola France ak l'endettement fu ne ñu ngi fay ut nan la ñuy taayee ngir am budget bu baax voté ab budget boo xam ne juillet la yem ndeysaan septembre nga voté budget boo xam ne juillet mois juillet la budget ba yem am na dépense yoo xam ne budgété wuñu ko fu boolewuñu ko te lool moo dal gaa yi kenkanaa Hollande bii jeex Macron ñëw léegi ñu ngi xool fan lañuy taay APL yeeg yu nekk ñuy ut fu ñuy ay coup de rabot fu lu ñuy fu ñuy mën a gore ngir man faa mën a feccalee at mi balaa at mee jeex te pourtant africain yi dañuy toog di leen ñee di leen ñee mais bu dul woon yi li ñuy àbb ci marché yi par jour dëkk yi ñu am te loolu du ay chiffres kese de c'est de la réalité gars yi usines yi tëj xam nañ ci dara boo toogee foog ne ay chiffres kese la du ay chiffres kese dafa am réalité ñoo xam ne loolu day répercuté wu ci seenu dund chômage technique wala chômage quoi yow abadan nga leen di ndax lan système bi moo daganut seen dara daganut ay pays yoo xam ne ils vivent en crédit seen lépp lool la te lépp intérêt la puissance li ñuy wax yépp koo xamante ne sa budget dëkk mënoo ko yor nan ngay di nan ngay diggee nit ñi ay aide au développement dinaa ci def ay neuf milliards soit li ngay wax dëgg la bu boobaa lool mooy gouvernement sàmba àllaata ndax mënoo toog sam réew sam réew say habitant yi nga xam ne ñoom ñooy sa doomi réew mënuñoo soqale ko nga bàyyi leen fi di jël ay kii ay ay ay milliards yow nee nga da ngaa soxla ba tax di leen couper di leen dagg bu nga jël ay milliards ne yaa ngi koy def ci aide au développement yaa ngi koy def ci ay ay yoo xamante ne pour le rayonnement de la France wala de notre pays ñooñu la ñuy ñee moo tax alal ju lewul amul amul par personne ak par dëkk ci ak par réew ci yem à l'échelle de la personne ou à l'échelle d'un lépp day màbbalum réew day màbbal personnalité nit kon yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di tere li nga xam ne mooy alxulul ci wax ji wax hani an lahu bi mu ne kallaa mukk ban hani an bienvenue ci moom shahada déet ndax la mu jëloon tabag loolu ndaw la ab mbàjj kese ay way jële xoolal ñi nga xam ne li ñu li ñu jël ci keesu mooy lu ñépp moom loolu mooy alal lu ñépp moom ju nit ñi bokk yow nga ciy servir comme tu comme bon te yàllallah alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin ah moom la wax suratul mutaffifin mais ñiy def loolu di serviru ci keesu réew yi en tant que ministre ngay dox nga am poste ministre ñu jox la ko ci sa notoriété boobu sa poste ministre yooyu tax ñu la ciy joxi kado moomoo ko hadaayal ummaali ghulul yonent bi alayhi salaam nee na ak hadaayal umara kado yi nga xam ne moom la njiit yi ñi nga xam ne ay gouverneur lañ ay ministre lañ ay ndomba tànk lañ leen jox te ñi leen ko jox mooy réew mi ak ka leen ko jox monsieur le président yooyu yëpp ñoom ñépp li ñuy am ci turu réew mi yooyu ñu leen di jox loolu noonu xuluulun alla joo xam ne bu ñu ko lekkee daganul ci ñoom la waxoon waaja rek hal laa jalasta lu la tere woon qa'adta ala fii bayti ummika abika nga xool ndax di nga ko am ka ñëwoon ne ko waaw mu yónni ko mu ñëw ne waaw asaka jaa ngi yi nga ma yónni woon a ji li ci des kado du duñ la jox yonent ma sa saam daal di def xutba bu tàng wax ko nit ñi mais ah, lu ko tere woon toog kër ndayam ba xam wala baayam est-ce que dinañ ko jox lii mooy un ministre tamit bu taxaw fële un ministre bu taxaw fële dem mission gaa yi ne dañoo kontaan ci moom jox ko ay cadeau ay montre de luxe jox ko fa ay kii mu jël kooku noonu xulul kooku da ko war a yóbbu ci trésor public la ko war yóbbu loolu la mais bari na ñooy ñee la doon wax euh, kële doon na ko wax euh, nu mu tudd euh, sa sekk mbooro moom bu doon ci kay dañ naan ci xaq xaq yi mii la bokk ci xukamaa uy ci xukamaa yi ci xukamaa yi ci la bokk ndax wax yu am solo lay wax mu naan bari na koy ñee buñ ci génne àqu nit ñi boroom alal joo xam ne yaa ngi koy ñee ndax alal jamu mu yor bu ñu ci génne woon àqu nit ñi euh, euh, du dese lan la wax boo moywul xaw ma dàll yam sol dañ koy nangu xaw ma am na daal wax ju xaw a noonu jàppatuma exactement ban terme la utiliser mooy dara doodu ko deseeti dara kër gëm dëkk sax dañ koy saisir moo tax ñooñ jaruñoo ñee ki jara ñee mooy alladi ittaqa ba ki jara ree mooy mooy ñee mooy ki ragal yàlla jël tànkam teg ko ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam te du ci denn ci du ci du ci kooku man kooku kookoo jara ñee ku dul kii ku ne kooku jaru la kon yonent mi alayhi salaatu salaam dafa tere alal ju ñépp bokk nga jël ko moo xam keesu association laat moo xam ñetti nit lañu ñu wóolu la nga kii wag dara alal jooju yépp boo ci jël te daganu la na la xam ne safara nga jël teg ko ca biir voilà kon bokk na kon waxatuma laa waxumal nga jël ko mais nga naan danga koy jaay yooyu yépp ci yam kon da koo tere kon ginnaaw loolu ginnaaw loolu kon mu tegaat ci mooy xadiis ba ñu gisoon mooy xadiisu Ruwayfi' ibn Saabit al-Ansaari radiyallahu anhu mooy bi doon wax ay laa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yasqiya maa'ahu zar'a ghayrihi wa laa yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yusiiba imra'atan min as-sabi hattaa yastabri'ahaa wa laa yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yabii'a maghnaman hattaa yuqassam te lool imaam waxoon naa la imaam kan Ahmadu ak imaam Abu Daawud as-Sijistaani na ko imaam al-Bayhaqi solo na ko fil Kubra ak imaam Ibn Isxaaq bi sanadin hasanin xoola yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci ginnaaw yooyu gisoon nañ ko waru koo xamante ni dafa daganul koo xamante ni dafa gëm buur yàlla gëm bés pénc ba muy arrosé ndoxam mbayu jàmbur waaye daganul koo xam ne dafa gëm yàlla gëm bés pénc muy sëyeg ndaw soo xamante ne ci prisonnière yi la bokk fekk deful istibra bi mu ne waaye du dagan ci koo xam ne dafa gëm buur yàlla gëm bis pénc ba an yabi amuy jaay maghnaman dara ci butin de guerre bi hatta yuqassam laata ñu koy xoolal liñ ci def moom lañuy gis nii kon mu ne walaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yalbisa thawban min fay'il muslimiin avant an yalbisa an min fay'il muslimiin hatta idha a'jafaha raddaha fii wala yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxir an yalbisa thawban min fayyil muslimiin xatta idaa axlaqa raddahu fii mu ne daganul ci koo xam ne dafa gëm buur yàlla gëm bés mu war fas woo xam ne wala gëléem goo xam ne wala mbaam moo xamante ne lu ñépp bokk la ci fay ubbi bokk mooy ci ranima bi ñépp bokk ko nga daal di butin bi yow nga daal di ñëw jël ci benn warwaay comme ay gëléem yuñ jàpp nga jël ci dox ci say soxla ba mu sonn wala utiliser ko épuiser ko ba mu sonn nga ñëw tegaat ko fa dem sa yoon mu ne loolu ku gëm yàlla gën bés pénc kooku daganul ci moom muy def loo waaye daganul mu ñëw xool ci yére bu ko neex jël ko sol ko ba mu tiim au lieu mu fóot ko mu jël ko tegaat ko noonu loolu mooy lan loolu mooy lan lii mooy mooy mooy day jóge ci esprit bi mu jógee sànq ci affaire màng mi jël ci loo xam ne moo ko ñépp a ko bokk mooy l'argent public les biens publics loolu amoo droit yow parce que ngi ñëw di ko utiliser nii moom la neexee ba yàq ko complètement daal di ko fay teg mais auto de la fonction publique yi les voitures de la fonction publique aw ma droit ma ne man ministre la wala député laa ñu jox ma ko mais moom ma ko moomu ma ko loolu moomu ma ko même bu dee président bi sa xarit la ne may na la ko yow xam nga ne moo boo ko yàgg ngeen a nekk bi ngeen ñëwee ci opposition bi amul lum la joxe oto lii yow leer na la ci budget réew mi la ko jëlee dañ ne woon dañuy jëndal ministre yi ay oto wala député yi jëndal leen ay 4 jox la ay 8-8 xaw ma léegi yow nga ñu démissionné nga démissionné bëgg a jël oto yi loolu nit ñi waruñ moo tax Sénégal dégg neen ñi bañ koy nangu ñuy kaas man Macky Sall daa ngi oto yi ñu yu ñu prise nguur gu ñu mujj ko kii lañ nangu mais may loolu may la yow xalaat nga mukk régime bala ko joxoon laata ñuy ah ñuy nekk ci nguur gi mënoon na mayoon nañ lay oto dañ koo am fuñ ko jële les voitures de la fonction publique moom laa doon wax léegi nga nekk président ñu jox la mbir ngir réew mi amoo droit moom ko ndax sa statut la yow dañ la fee teg ngir nga toogal fi ñépp loolu ñépp ko moom yonent mi alei satu ne daganul nit ki jël ab warwaay bu doon warwaay mooy nga jël oto tey boo xam ne bu ñépp moom la fonction publique nga dem mais bu dee sa oto fonction publique nu la neex dawal amul di moytuy doodaan daanak sa yor new ci di ko dóor ciy doodaan ak di jaar fu nekk ak moom te bu dee oto bi nga moomal sa bopp ku ci wéeru sax ku ci wéeru sax sa xol bi waaja waaja dagg ku ci wéeru sa xol bi waaja dagg ku koy dawal sax nga naan ko wóolu woo ci kenn sa bopp te booy dawal ndànk ngay def mais bu dee oto fonction publique lu la neex nga xër-xëri dem sa yoon fu nekk nga jaar fa kàmb ku ne dugal ko fa xam nga ne loolu loolu ñaaw na te loolu daganul ci yow daganul ci yow mooy ak a neexoon moo tax suñu nguur yi bari na lu ñuy nekk suñu réew yi di jooytu gis nga bu ñu doxaloon ak maanute ku nekk li nga li nga xam ne xam nga ne ñépp a ko bokk nga jàppe ko comme li nga moomal sa bopp yu bari dina réglé wu mooy xew tamit ci les lambda ku nekk ak fa nga nekk rek du ñoom rek li ñépp bokk mbedd mi voie publique ñépp ko bokk nga ñëw jël say salteeg say kiiwu jën sotti ko ci bu ñu la waxee nga naan mbeddum buur la kan mooy buur kan mooy buur pourtant sa biir néeg doo ko fa sotti de mais mbedd mi nga koy sotti ku la koy wax sax tem nga xuloo ceeg moom te jigéen ñi ko gina ñoo ci gina ay moo tax yooyu ay ay lislaam dafa woote ci civi civi civique la vie civique nga normal bëggalal mooy li yonent mi alei satu wax laa yuminu ahadukum laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibba nafsi kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg gëm gi tax ñuy wax gu mat lu dul mu bëggal bopp mbokkam li mu bëggal boppam mu bëggal mbokkam li nga xamante ne nii moom la bëggal boppam fekk loolu amul mooy ne kooku ak ngëmam des na ak lum ci man di wax ak ngëmam des na kooku day day day day day wax lu ko neex kooku day wax lu ko neex waaye kooku euh, ak ak ak ak ak ngëmam wallahi des na ak lépp nag lum la ci man di wax kon naa la alayhi salaatu wasalaam jàngale mooy lu ñépp bokk boo demee saal boo xam ne ñépp a ko bokk da gis ñoo xam ne seen kër du ñu yàqu ndox ndax bon facture bi xam nañ ni mu mais buñ demee foo xam ne saal bu ñépp bokk bu ñu fa demee bu ñuy jàpp di xërëxërë ndox mi mais ubbi nu mu leen neexe daganul ci yow laa yaxillu limri in yuminu billahi wal yawmil axir an yarkaba dabbatan min fayil muslimin hatta ida ajafaha raddaha fii loolu daganul ci benn koo xam ne ku gëm yàlla la muy jël benn dabba ci dabbaay ci ci loo xam ne ñépp ko moom ba excanté ko daal di ko fay delloo moom nga jël ndox mi di ko yàq te bu dee loo moomal sa bopp doo ko def parey benn la benn la saal bu ñépp bokk di fa dajee boo ñëwee sa mouchoir yi fu la neex sànni te sa kër ku fa bàyyi kii nga ne fa far fabal fabal fabal fabal bu ko fi bàyyi mais loolu xoolal xoolal loolu rek loolu loolu mooy am njullite lu tax bëggaloo yow yow ni nga bëgg sa kër mel bëggoo ko saal bi mel ko ndax bu ñépp defee ni yaw mais day tilim sa néeg boo génnee kay xanaa di nga fexe boo bëgg mu présentable bu fi nit ñi ñëwaat wala boo yëgee nit ñee ngi ñëw mais saal bi boo deful noonu ku ñëw sànni fa la mu fa yor goble yi sànni fële kenn du yëkkati dara waaw loolu moo tax gis nga yii yii yii yu am solo la da ngay naan yii yu terre la mais yii ñoo doxal dund te loolu di ci bàyyi xel xam ne loolu la la yonent bi alei saatu salaam jàngal mais yaa ngi ciy xotti ay maqaama yoo xam ne nit mën naa taxaw di julli naa saa su ne te du yow xotti li nga xotti ta ci lan ci comportement boo xam ne dangaa gis ne man de dama koy def ngir roy li ma yonent bi alei saatu salaam jàngal ngir roy ko allahu akbar jëfe lim jàngale kon nañuy bàyyi xel ci yii alalu baytu mal la lu ma neex def loolu du waxu tus du waxu dara loolu lu ñépp bokk na la leer ne loo ci def ñépp nga amal àq lu dul noonu ñépp nga amal àq te bés dina ñëw booy fay ku nekk ci ñoom dinga ko fay ku nekk ci ñoom dinga ko fay moo tax man saraxa bilaadan alallah boo sàccee ab peuple yow yow am nga problème ñooñu nan nga leen di fay ëllëg nan nga leen di fay ëllëg allahul musta'an wa alayhi tuklaan wa ilayhi al marji'u wal leneen loo xam ne alayhi salaatu wassalaam da koo tere te ñu ko ñuy jànge ba léegi pare nañ ci xadiis Seydina imaam ibn Isaaq yooyu ak imaam Ahmad muy leneen loo xam ne da koo tere ñu gisoon ko moom alayhi salaatu wassalaam ah, ah, ah mm. mooy tere gim tere woon ribal fadl nahyuhu alayhi salaatu wassalaam an ribal fadli gis nañ ni dafa tere woon ribal fadl léegi mooy riba bi nga xam ne mooy alfadlu dafa tege ci ngënalante même produit la mais dañoo gënalante léegi léegi pour gàttal pour gàttal ndax euh, euh, lii nii moo tax sànq mooy hésiter mais foog naa on va essayer de quinze minutes yu ñu dese ñu tënk ci affaire bi ndax riba kese wax ci riba xam nga riba du ribal fadl kese moo am riba premièrement même lan mooy riba riba ci ar ci langue mooy az-ziyaada mooy ak yokk moo tax raba yarbu ida zaada na araab yi wane raba raba mooy yokku na raba al amru wala raba shay'u mbir mi yokku na mooy ida zaada bu yokkee wanama muy ku muy muy muy bari voilà moom la alxuraan naan an ummatan hiya arba min umma ay peuple hiya moom arba mu nekk peuple loo xam ne hiya arba mu ëpp ay nit min umma ci beneen voilà loolu mooy ci wàllu langue moom ngay di wa ida wa taral arda haamidatan fa idaa anzalnaa alayhaa almaa ahtazzat wa rabat voilà ak bim naan yéen ñi nga xam ne kii lépp lu ngeen kii li li li li yar bu wala li tar bu loolu loolu ngir muy yokk voilà mooy yokk ak ziyaadatu ci sharia nag buñ la nee riba mooy ay yokk la ci mbir yoo xam ne yu spécifique la mooy ak yokk goo xam ne moom la nit kiy def ci mbir yoo xam ne yu spécifique la léegi dafa am riba nag ci boppam dafa ab jaari parti alhamdulilah ah, maa ngay nero allah mooy dafa am ñaari affaire mooy riba ci li gën a siiwee ribal fadli ak riban nasiya riban nasiya nañ ko njëkke ndax moom du lu ñuy traité fii bu baax ndax bi bi yonent mi aleyhi salaatu salaam xaraamal keroog xaybar mooy riban nasiya mooy ribal fadli dinañ ñëwaat ci loolu alhamdulillah rib ribal ribal fadli non riban nasiya nuwaas de moo mooy dugg nuwaas gëmmeentu c'est pas sama nelaw yooyu doyul yaa yaakaar kon ri ribal ribal nasiya ribal nasiya ribal boo xam ne bu waa jaahiliya xamoon bu baax la mais bu ñu xam ñu nit ba léegi mooy la période anté islamique yu alhamdulillah ñu ko xamoon nañu waaye ñu nit xam nañu ko mooy lan riban na si amooy bokk na ci exemple yi ndax du benn façon kese du benn façon naa la jox deux façons yoo xam ne bu mujj bi ñu bari dañ koy neenal alors que boobu noonu ci la exemple riban nasiya an nasiya alhamdulillah mu mooy tekki ak taxiir mooy yéex a mbir voilà mooy yéexe ah mooy nit ki day day lebal nit xaalis wala bu am lu ko lebal mu ne ko. Ah, comme monsieur A daal di lebal monsieur B lebal ko quinze mille euro wala cinq mille euros wala dix mille francs CFA mu ne ko tay la le vingt cinq juillet mardi vingt cinq juillet deux mille dix-sept alhamdulilah muyu ko léegi yow tey laa la lebal le cinq bii di ñëw le cinq kii euh, août juillet août août le cinq août lebal naa la ba le cinq août nga daal di may fay le cinq août waa ji ñëw a ah, mu am ay gàllankoor ba manula fay waa ji na ko fay ma monsieur A ne monsieur B ah le 5 août laa la le 5 août jot na léegi fay ma sama xaalis mu ne ko euh, damaa toll ci diggante damaa nekk wax dëgg ay xat-xat fan yi mu ne ko ah wala yaa possibilité ma yokkal la azidu ko fil ajali wa aziduni wa aziduni fil ajr mooy mën naa la may répit moo ko tudde répit sax loolu du répit naa la yokkal délai bi ba le mais bu ma la yokkalee ba le 20 boo may fay doo ma fay 15000 wala 5000 wala 10000 francs danga may fay 15000 francs wala 20000 euros waa ji ne waaw lool mooy riban nasiya loolu dafa xaram ndax lan zidni fil ajali aziduka fil ajr wala aziduka fil ajal te zidni fil fil ajr loolu lépp dafa xaram loolu mooy bépp transaction boo gis mu mel noonu lebal naa la lang may fay day mooy day mooy temps bi moo ci jouer il suffit yow bu bu heure joxe ko jotee manoo ko fu ma la yokkale danga may yokkal même bu dee sero virgule un centime la lool dafa xaraam hada riba nasiya léegi benn exemple nga beneen beneen façon riba si nasiya ba léegi beneen na si boo xam ne yée eh, gaa yi na yow nag saa yi fii mu ne nag dangaa bëggateen di problème rek comme ni nga koy defe saa yi fii mu ne <laughs> léegi dëggul <laughs> mooy <coughs> waa ji eh, lu ma doon waxati sax subhaanallah bon fàtte naa li ma doon wax lan laa doon wax damaa foog ne Alzheimer damay yoot laa yaakaar wala sama nela <laughs> sala sama gëmbeen buggee ma jàpp euh, riban ah? walla lan laa wax benn bi waaw wax naa bu njëkk bi bu njëkk bi mooy waa ji azi zidni fil ajali aziduka fil ajr aziduka fil ajr beneen bi kon mooy ala ah, voilà ñu war na ñu war na alhamdulilah mooy waa ji ma ñëw ci boutique bi exemple laay joxe ma ne ko jàlloo en général mooy Sénégal jàlloo ci jaay moom que en général tukulóor la doon doon léegi nag wolof yaa ngi ci biir ma ne ko damaa bëggoon nga wecc ma cinq mille laa bëggoon nga wecc ma jàlloo ne ma ah yoruma weccatu cinq mille de waaye yor naa quatre mille nga ne ko baax na jox ma quatre mille yi nga téye cinq mille yi ba nga am ko wala walla téyeel ma dem te ñëw bu ma demee ñëw après ma jox la loolu noonu riba la waaw hada riba ma taxaw nii ne la mais sawaay yow sama xaalis bi xanaa doo ma ko fay boobu ba léegi nga ne ma man est am nga mone nga ne ma sàng nàngam laa yor moom mu ne la léegi kon am ma jox la lii waa ji daal lay wecc ab boobu lu muy jaay nga jënd ci moom mu mu mu des wala nga ñëw sax jënd dara jënd dara waa ji ne la fay ma après nga ne ko xaaral ma wàcc ma ma wàcc jëli kii bi ñëwaat déedéet loolu it du dox loolu it minar ribawiyaat baawut bon nga ne lan mais yow boutiquier bi ma ñëw ma ne ko mu jaay ma ma ne ko xaaral ma dem ñëwaat am lu ma ko jox wala mu wecc ma mu may wecc matalul wala sama xarit bi di ma wecc ma ne ko xoolal euh, bon man li ma yor matul ma koy wecci moom moom mu ne manoo loo yor noon ma ne ko man non 3000 laa yor mu ne ma jox ma 3000 yi ma gis jox ma 3000 yi nga jox ko moom mu jox la mille ne la maa ngi dem kër gi ñëwaat loolu noonu mi na riba loolu baaxut yii nii xam nga lu siiw la yii nii yépp dafa xaraam baax na voilà léegi xablatullah riban nasiya ndax lan mooy ne affaire bi dafa waroon a nekk mooy euh, comme comme ki leble ki leble leble ba pare di ko teg ci ci bi mu tudd Euh, ci ci ci ci ci nu mu tudd waaye di ko teg ci ci ci ci euh, li la waaj yi jox ne bu ma joxee boo ma bu dee fayoo ma ma yokkal la ci affaire bi non loolu noonu lan moo tax man da nekk ma yokkal ma ma yokkal la dele nga yokkal ma kii bi mooy loolu noonu parce que yow dangaa bëgg jouer ci temps bi ngir lekk sa alalu mbokk ci loo xamante ne tegoo ko ci yoon te ba nga koy jox dara liñ ko doon jox lenn kese la woon mooy la nga ko joxoon bu lay fay loolu la lay fay voilà waaw léegi ginnaaw riba boobu léegi nag ribal fadli mooy riba bii yu nga xam ne walla alayhi salaatu wa salaam daal di tere keroog Xaybar te boobu moom lañ gis moom la wax ki nga xam ne moom loo ko doon liggéeyal Xaybar te waxoon na ko Seydina Bilaal comme ni ne ci sax Saxiixayni bi mu ñëwee indi tàndarma ju rafet yonent mi alayhi salaatu wa ne ko ak kullu tamri Xaybara hakadaa Bilaal bu la ko waa yow Seydina Bilaal radiyallahu anhu waaye est tàndarmay xaybar yépp hein tàndarmay xaybar gi yépp nii la mel mu ne ko déedéet ñun man damaa yoroon ñaari saa ci tàndarma yoo xam ne basse qualité la moom laa jël daal di koy weccoo ak tàndarma ji nga xam ne qualité bu ba bu ma bu kawe bi la mu ne ko awwe awwe aynu riba ne ko sori ne ko loolu loolu bilaal xanaa xamoo ne loolu noonu mooy mooy li nga xam ne mooy mooy riba bi suñu bi bi borom bi tere waaye ki nga xam ne moom la yónni woon muy kii nga nekkoon l'administrateur de Xaybar comme niñ ko woon ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi lu mel noonu tamit la waxoon muy xadiis Seydina ci euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne istamala anna rasulallahi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 thumma bta' bi daraahimi janiba kon sayda abu sa'id ak sayda abu hurayra radiyallahu anhuma ñoom ñoo soloo xadiis bi lan la sëñ bi waxati wal wasabu nasabu zal qawlul mufid axrajahu shaykhaani an abi sa'id wa an abi hurayrata haadaani qad saaxabaahuma rida rahmaani loolu la Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu wax ci Masaalikul Jinaan wan wal wan wal wasabun wan nas wal wasabun wax oh wala wax naa ko sànq mu ne daal wal wasalun am na lu wax oh lu fàtt lu tax mu fàtte war mu ne daal qawlul mufid axrajahu shaykhaani an abi sa'id wa an abi hurayrata haadaani qad saaxabaahuma ridar rahmaani fekk dafa am benn lenn baat bu mu doon kii mu ne loolu mooy tekki lii mu ne dal qawlul mufid wax ju am solo ji axrajahu shaykhaani ñaari sëriñ yu mag yi ñoo ko solo muy imaam al buxaari imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhima an abi sa'id jële ko ci seydna abi sa'id al xudri wa an abi hurayrata ak jële ko tamit seydna abi hurayra mu ne haadaani ñaar ñii ma tudd muy Seydina Abu Sa'id ak Seydina Abu Hurayra haadaani qad saaxabaahumaa rida rahmaani yal na qad dëgg-dëgg saaxabaahumaa mooy mu ngi ànd ak ñoom rida rahmaani ngërëmu buur yàlla mu fees dell ak yërmande mooy radiyallahu ta'ala anhu te loolu mooy ngërëmul yàlla mu ngi ànd ak ñoom mooy ñooñu tuuf nañu ngërëmul suñu boroom voilà ñoom ñaar ñoom ñoo solo affaire hadis bii nii. an abi sa'id wa an abi hurayrata haadaani qad saaxabaahuma rida rahmaani mu ne kon waaw kon seyna imaam al buxaari kon xadiis bi seyna abi sa'id al-xudri ak abi seyna abi hurayra radiyallahu anhuma ñoom ñoo ko solo mu ne anna rasulallahi ken ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam istamala rajulan ala xaybara dafa chargé benn waaye ngir mu koy nekk administrateur am di ko liggéeyal foofu la Xaybar buy toppatoo mooy l'administrateur de Xaybar wa dafa jaahu bi tamrin janib mu indil ko tàntarma ju ju rafet waaye ah boo xamante ne nag bii de de haute qualité la ah. léegi yonent ma nay saat saam ne ko ak kullu tamri xay kullu tamri Xaybar hakada ne ko tàndarmay xaybar yëpp lii la nii nii la mel mu ne ko laa yaa wallahi yaa rasulallah waat nañ ko ci yàlla yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam melul nii de ñun dañuy jël as-saa mooy saa dañuy jël saa mooy ñeenti mudd min hada mooy ci tàndarma ju mel ni dañuy dama dañuy jël lu tolloog ñaari saa joxe ko ngir mën a am lu toll nii saa benn saa deux la ñuy joxe wala ñett ngir mën a am benn mu ne ko laa tafaal bul defati loolu bay bi'il jamaa bi darahim sa tàndarma jooj nga xam ne danga ne qualité baaxul radi la dafa wàcc baas qualité la jaay ko ba am ay dërëb ba ba weccoo ko xaalis ubba suba ginnaaw gi ibta bi dara nga jënd utiliser xaalis boobu noonu nga xam ne moom nga amee ci tàndarma ji nga jaay bu ko defee nga jënd ci tàndarma ju baax ji nga yor nii kon loolu la ñuy def kon ci loolu la la xaraamale kon riba al fadl léegi bu luy leeree léegi kon gis nañ fan la ko nañ ko xaraamale léegi lan mooy riba al fadli riba al fadli mooy damay jël ñaari mbir yoo xamante ne ni ñoom ñoo bokk ñoom ñoo bokk ñaari paire genre genre voilà genre jeans loo xam ne benn lañ ma ñëw di ko bëgg ko échanger ak diw mais may gën a ci mbir mi ne sama bos moo ëpp doole sa bos kon yow bu may weccoog yow yow bi may danga may jox lu ëpp li ma lay jox ci naka mooy ci même loolu noonu ma jox la ci lu ëpp liñ may jox wala boog ma jox la lu li liñ may nga jox ma lu tollook li ma lay jox mais nga tegal ma ci xaalis wala nga tegal ma ci ak kër wala nga tegal ma ci ak garab wala nga tegal ma ci ak satala wala nga tegal ma ci leneen luy wane ne